qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aamul isnayni kaafil salaasa wa ta'aamul salaasati kaafil arba'a muttafaqun alayhi wa fi riwaayatin li muslimin rahimahullahu ta'aala an jaabirin radiyallahu anhu ani nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala ta'aamul waahidi yakfil isnayni wa ta'aamul isnayni yakfil arba'ata wa ta'aamul arba'ati yakfis samaaniyata kon al-imaam al-haafiz taala muy ñëw ba léegi ci garab gi ñu nekk wala chapitre wala buntu gi ñu nekk ginnaaw bi ñu tàmbalee wàllu xadiis yi ci jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ñu gisoon ci xadiis cinq cent soixante-quatre juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak ñeent nekkoon xadiisu saydina wa mawlaana Abu Hurayra ad-Dawsi radiyallahu taala anhu wa ardaahu mu ne woon wa an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala annahu qaala jaa'a rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala inni majhuud kon gisoon nañ lool walillahi alhamdu wal minna ñu war a gis hadith cinq cent soixante-cinq juróomi téeméer ak juróom benn fukk ak juróom mu ne comme niñ ko yëgle woon xadis bi mu ngi koy jële ci sayyidina Abu Hurayra ba léegi radiyallahu anhu annahu qaala nee na qaala wax na rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam ta'aamul mu ne ñamu ñaari nit kaafi salaasa doy na ñetti nit lépp loo xam ne ñaari nit mën nañu ko lekk buñ ci yokkee beneen nit di ñett dina leen doy wa ta'aamu salaasati ñamu ñetti nit kaafil dina doy ñeenti nit lépp loo xam ne ñetti nit buñ ko sukkee tiim ko dinañu mu doy leen buñ ci yokkee bi nit dina leen doy mu ne muttafaqun alayhi mu ne hadis bi al imaamu al Buxaari al imaamu Muslim rahmatullah alayhima bokk nañ ko solo hadis bi nag insha allah war na ñëw hadis numéro 755 euh, ci téere bi insha allahu taala léegi mu ne wa fii riwaaya lii Seydina Abu Hurayra la mu ne beneen riwaaya xam ne mu ngi sax imaam Muslim boobu Seydina wa Mawlaana Jaabir radiyallahu anhu mu ne wa fii riwaayatin li Muslim rahimahullah mu ne hadis bi am na nu ñu ko soloowee jële ko ci imaamu Muslim rahimahullahu ta'ala foofu na ne an Jaabirin mu jële ko Seydina Jaabir beneen sahaaba radiyallahu anhu an nabi muy jële ci Yonent bi nee ta'amul waahidi ñamu kenn kenn benn nit nourriture boo xam ne moom buñ ko ko jox bu ko lekkee dina ko doy yakfil isnayni dina dina doy ñaar waaw wa ta'amul isnayni bu dee ñamu ñaari nit yakfil arbaa dina doy li nga xam ne mooy ñeenti nit waaw wa ñamu li nga xamante ne mooy ñeenti nit yakfi samaniya dina doy juróom ñetti nit waaw lu quatre personnes mën lekk mën nañ cee xajal yeneen quatre personnes ñuy huit mooy bi insha allah moom itam war na ñëwaat sept cent cinquante six nii la leen di ràññalawaate foofule bi bu kaw sept cent cinquante cinq après sept cent cinquante six insha allahu taala kon lii mooy hadis bi kon dane muttafaqun alayhi riwaay imam al <coughs> <coughs> abu hurayra radiyallahu anhu léegi nag laaj bi mooy est-ce que ñoom dong ko solo ñu ne déedéet al imaamu Malik <coughs> ibn Anas imaamu daaril hijra te indi na ko ci kitaabul jaami' jaami'u maa jaa'a fi at-ta'aam wa sharaab indi na fa xadiis bi waaw Allahu akbar indi na fa xadiis bi na ko noon al imaamu Ahmad solo na ko ak al imaam Abu Isa at-Tirmidhi al imaamul Buxaari rahimahullahu ta'aala te ñoom waa Shaykhaani biñ ko solo ci yoonu imaamu na Malik al-Ajjar ibn Anas imaamu daaril hijra al imaamu al-Bukhaari mu ko indi ci kitaabul at'ima baabu ta'aamil waahidi yakfil isnayn mu ne haddathanaa mu ne nettali nañu waaw nga lool nga am ci eh, eh, niñ tudde mooy wa fii riwaayatin li Muslim an Jaabir ta'aamul waahidi yakfil isnayn loolu parce que du charte nekkul ci charte imaamul Buxaari moo tax indiwul xadis boobu mais xadis la bu wér bu nekk sax imaam Muslim rahmatullah alayhi na ko noonu al imaam Abu Isa at-Tirmidhi rahmatullah alayhi kon noonu la tuddee yàqu xadis boobu ni mu tàmbalee noonu la tuddee buntu bi taamul baabu buntu ta'aamul waahidi ñamu kenn yak fii dina doyal isnayni ñaar mu ne haddasanaa Abdullah ibn Yusuf al imaam al Buxaari mu ne nettali nañu suñu sëriñ Abdullah ibn Yusuf di at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kalaa'i ad-Dimashqi al-Misri rahimahullahu ta'aala qaala axbaranaa mu ne xabaare nañu Maalik di Maalik mi ñu la doon wax sànq ibn Anas ibn Maalik ibn Abi Aamir imaamu daari al-hijrati Abu Abdillah al-Asbahi al-Himyari al-Madani rahimahullahu ta'aala borom ngir mi wa haddasanaa mu ne wan Malik mu ne wa haddathana Ismaïl mu ne te ne euh, non imaamu kii nu mu tudd euh, euh, al-Bukhari <laughs> voilà imaamul Bukhari mu ne hadith bi non seulement dama ko jëlee ci Abdallah ibn Yunus ibn Yusuf maa ibn Yunus Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi mu ne axbarana Malik waaye ma jëlee naa ko ci Ismaïl ibn Abdillah ibn Abdillah ibn Uways kii mbokk imaamu Malik la parce que sœuru imaamu Malik moo doon. moo doon yaayam waaw ah, muy al Uwaysini ah, Ismaïl ibn Abi Uways rahimahullah <coughs> rahimahullahu ta'ala Abu Abdillah al-Madani rahimahullah Ismaïl ibn Abi Uways al-Madani mu ne moom itam jëlee naa ko ci moom kon ci ñaari sëriñ te ñoom ñaar ñi ñëpp dañu takkaloo takkoo war ak imaamu Maalik Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi naka noonu Ismaïl bi nga xam ne ibn Abdillah al al Uways eh, <coughs> eh, di ibn Uways ibn Malik ibn Abi Amir euh, al-Asbahi euh, mu ngi noonu kon mu ne léegi nag kon ñaari càllale ji qaala kële dane axbarana Abdallah ibn Yunus Ismaïl ne haddathani nettali na ma Malikun muy sama sëriñ di Malik ibn Anas euh, ibn Malik ibn Abi Amir imaamu daaril hijra min ngi sànq an abi zinaadi moo ko jëlee ci abu zinaad di abdallah ibn zakwaan al-qurashi wa abu abdirrahman al-madani rahimahullahu ta'ala an al-a'raj moo ko jëlee ci al-a'raj di abdirrahman ibn hurmuz ibn kaysaan al-a'raj ñi ne abu daawud moo doon dàkkantala ñi ne abu haazim ñi ne abu muhammad rahimahullahu ta'ala an abi hurayrata radiyallahu anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ta'aamul ithnayni kaafi thalaatha wa ta'aamu salaasa kaafil arba'a noonu la ko solo wakant al imaamu Muslim Abul Husayni rahimahullahu ta'aala mu ngi haddasanaa kitaabul ashriba baabu fadiilatil muwaasaati fi ta'aamil qaliil waaw loolu la ko surah yi tuddee hmm? mu ne haddasanaa Yahyaa ibnu Yahyaa ñi ñëpp ñu gis nga waxoon naa la moom itam ci imaamu Maalik la ko jëlee mu ne nettali nañu Yahya ibn Yahya Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammaad at-Tamiimi Abu Zakariyaa Rayhaanatu Naysabur rahimahullahu ta'ala an qaala mu ne qara'tu ala Malik voilà <laughs> moom mi moom da doon jàng imaam Malik toog muy bokk taalibe toog muy muy jàng hadiis yi ala Malik mu ne jàng naa ci Malik min ji sànq ana bi Zinaad gis nañ ko sax ani A'raj gis nañ ko sax Abi Hurayra radiyallahu anhu gis nañ ko annahu qaala qaala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ta'aamul ithnayni kaafi thalaatha wa ta'aamu thalaatha kaafi arba'in kon mu ngi nii nii la ko léegi nag <coughs> nga ne ma ma attend léegi hadis bi mu ne wa fi riwayatin c'est bien wa fi riwayatin li muslimin an jabirin dan naan la waa boobu moo te tegu te imaamu muslim wax nañ la sànq ne la imaamu tirmidi soloo na lool na ko noonu al imaamu ahmad na ko noonu al imaamu ibnu maaja rahmatullah ala imaamu uh, uh, muslim ginnaaw bi indee hadis yi na abu hurayra bi ci kitaabul ashriba buntu biñ la wax la baabu fadilatil fi ta'amil qalil hadis boobu bi Abu Hurayra bu Seydina Jaabir bi la ci def mu ne haddathana Ishaq ibn Ibrahim mu nekk ñu nettali mooy Ishaq ibn Ibrahim ibn Makhlad ibn Ibrahim ibn Abdillah ibn Matar ibn Ubaydillah al-Hanzali moom lañ gën a xam Abu Yaqub di ibn Rahawayh rahimahullahu ta'ala qala mu ne akhbarana Rawh ibn Ubada mu nekk ñu nettali mooy Rawh ibn Ubada de Rawh ibn Ubada ibn al-Ala ibn Hasan ibn Amr ibn Marsad al-Qaysi Abu Muhammad al-Basri rahimahullahu ta'ala ha mu ne taxawal ma ni la beneen kàlla la wa haddathani Yahya ibn Habib mu ne ta bokk na ki ñu nettali ñi Yahya ibn Habib di Yahya ibn Habib ibn uh, uh, di al-Harith Abu Zakariya al-Basri rahimahullahu ta'ala qala haddathana mu ne nettali nañu Rawh moom lañ gis sànq mu ibn Ubada qala mu ne haddathana ibn Jurayj di Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi al-Umawi Abu al-Walid min Abu Khalid al-Makki rahimahullahu ta'ala kon moom mu ne axbarani xabaare na mu Abu Zubayr annahu sami'a Jaabir te ne Abu Zubayr di Muhammad ibn Muslim ibn Tadrus al-Qurashi al-Asadi mawlaahum al-Makki Abu Zubayr moom moo ko nen annahu nee na que ne moom sami'a dégg na Jaabir ibn Abdillah Jaabir ibn Abdillah di Jaabir di doomi Abdillah radiyallahu anhu yaqulu muy wax naan ah, sami'tu rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam yaqulu ta'aamul waahidi yakfil ithnayn wa ta'aamul ithnayni yakfil arba'a wa ta'aamul arba'a yakfi thamaaniya wa fii riwaayatin mu ne wa fii riwaayati Ishaaq qaala rasuulullaah sallallaahu alayhi wa sallam lam yadhkur sami'a kon lii mooy li nga xamante ne nii mooy xadiis bi nii la ko al imaamu al euh, muslim indi ci riwaay bi nga xam ne dana an Jaabir léegi nag bu ñëwee ci xadiis bi. li nga xamante ne kon lañ ñëw ci kon gis nga ñaari xadiis la fii mais di wax la même chose. mooy ci wàllu barkeel boo xamante ne borom bi da koy def ci ñam woo xam ne nit ki nangu na koo bokk ay bokkam même bu dee jàpp na ne bon benn plat la ah mu ne bo ah plat benn nit de ñaari nit mën nañ ko bokk waaw dina doy ñaari nit waaw ta'amul isnayni bu dee ñaari nit la ñoom lañuy lekk buñ ci joolee kenn dina doy dina leen doy wa ta'amu salisa <coughs> mahmu salasa alhamdulillah ñamu ñetti nit kaafil arbaa na ko noonu xadiis yi gis nga boo gisee xadiis bi ci kaw muttafaqun alayhi bi Seydina Abu Hurayra bi par lan la yokk taamul isnayni ñamuk ñaari nit doy na ñett moor par kenn taamul salaasa kaafil arbaa ñetti nit boo ci yokkee keneen muy ñeent dina leen doy gis nga lool par kenn rek la yokk ñaar ñamu ñaari nit bu ci kenn yokkee muy ñett dina leen doy ñamoon ki nit bu ci ñeenteel yokkee dina leen doy <laughs> léegi xoola xadiis jaabir bi <laughs> radiyallahu anhu foofu dane ta'amul wahid yakfil isnayn lekku kenn dina doy ñaar wa ta'amul isnayn kantaa ñe lekkub ñaar dina doy ñeent mooy duubul bi waaw <laughs> wa ta'amul arba'a yakfi thamaniya loo xam ne ñeent li da lekk boo ci jëlaatee yeneen ñeent ñi ñoom ku nekk sa misle ku mel ni yow boo ko ci tegee muy muy muy double bi muy dina baax <laughs> dina leen doy moo tax al imam euh, <coughs> nga gis fee par double <coughs> alxaafizul euh, ibnu hajar rahimahullah bi muy sharah yi mu ne <laughs> wastashkala al jam'u bayna at-tarjama wal hadith xam nga tarjama bi mooy li imaamul Buxaari tuddee ne yaxu xadiis Seydina Jaabir ta'aamul waahid yakfi lisnayni loolu moom lañ la wax léegi alors que c'est par benn lay yokk alors que fii par deux <laughs> waaw loolu noonu mais lan la ci yonent bi saa saam jóg ah <coughs> mu ne loolu al imaam fu mel ni Isaaq ibn Raahawayh moom lañ la wax sànq imaam Muslim jaar na ci moom moom la ko jële mu ne moom mu jële ko ci Jarir mu ne maanaa xadiis bi kene <clears throat> at-ta'aam alladhi yashba'u al-waahid wala yushbi'u al-waahid yakfi quutu al-ithnayn mooy ñamu ki nga xamante ne nii moom dina suur benn nit loolu doy na dunduk ñaari nit te tamit dina suural ñaari nit lay suural ñaari nit bokk dina suural ñeenti nit loolu rek la waaw loolu la mooy dalaa bëgg a wax moo tax ñenn ñi ne du du chiffre bi moo ci ëpp solo lim la bëgg a wax mooy bés boo amee kóolute sa borom te ngeen lekk nekk mbooloo borom bi day def barke ci loolu mu doy leen ak lu mu néew néew néew waaw <laughs> waaw waaw kon nag mu ngi noonu le <laughs> léegi nag al imaam kanta al imaam al al al muhallab rahimahullah mu ne al muraadu bi hadihi al ahadith al hadd ala al makarim moom lañ doon wax sànq. al imaam al muhallab rahimahullah mu ne mais <clears throat> li li yonent bay saa saa namm ci xadiis yi mooy euh, euh, ñaax nit ñi ci ñuy nekk ci teddaangee jikko yi wa taqannu' bil kifaaya waaye ñuy doy looloo xam ne dina leen doy kese quoi ñu ciy yem. waaw mu ne yaani wa laysa al muraadu al hasr fi miqdaar al kifaaya lii nekkul dafa tënk moo tax nga gis fii mu ne lekku kenn dina doy ñaar lekku ñetti nit dina doy ñeent. fee mu ne lekku ñeent ñeenti dina doy euh, huit dina doy juróom ñe- juróom ñett <laughs> mu ne du da doo tënk boobu de dalaa bëgg a wax ne barke la ci yàlla lay def <laughs> waaw waaw wa innamal muraadu al li muy pousser nit ki mooy boo amee dara gis sa mbokk moo xam ne daa nekk ci soxla bul ne ee eh, eh, eh, yu mag yi <laughs> di rek loolu yeneen tay saa saa am dañuy pousser ne dëgg la loolu kenn waxu la ne bul calculer mais bu dee da am loo xam ne la yor même bu bariwul nga gis sa boo xam ne aajo woon na ko comme yow bokk koog moom waaw borom bi dina ci def barke insha allah moo tax mu ne wa innama al muraadu al muwaasa wa annahu yanbaghi lil ithnayni idxaala thalithin li ta'amihima wa idxaala rabi'in aydan bi hasbi man yahdur waaw <laughs> mu ne loolu lim ci jublu al imam muhallab <laughs> rahimahullah mooy daal yonent lay saa saam ni imaam an-Nawawi tudde bunt bi baabul saari wal muwaasa bokk ak nit ñi ci jamonoy metti la nga xam ne tane ngee leen ko que léegi nag ci loolu moo tax yell na moos ci ñaari nit bu dee dañoo yor euh, loo xam ne ñaari nit a koy lekk ñu gis ñetteel nañ ko woo mu bokk ci ñoom buñ gisee ñeenteel rek nañ ko woo même bu dee ëpp na ñett ñeent na ko woo selon rek ñi fi nekk la voilà bi hasbi man yahdur waaw moo tax mu ne al imaam al xaafis mu ne waqad waqa'a fi hadith Umar inda Ibn Maaja bi lafzi mu ne hadith mel nii imaam Ibn Maaja solo na ko jëlal Seydina Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu foofu mu ne ta'aamu al-waahid yakfi al-ithnayn wa anna ta'aama al-ithnayn yakfi al-thalaatha wal-arba'a wa anna ta'aama al-arba'a yakfi al-khamsa was-sitta voilà loolu pour walla ne kon nombre bi c'est pas euh, du mafhumul adad de façon dëgërul du loolu la ci yonent may sa sam lu te ni voilà nombre bi kese la bu la nee eh, ñamu benn nit dina doy ñaar ñaar kese la déedéet moo tax nga gis beneen bi mu wax duugul li moo tax mu ne te lu mel noonu sax ñëw na sax di Ibn Maaja bi nag bi Seydina Omar <laughs> daal di solo foofu yonent bay sa sam dane ta'amul waahidi voilà ñamu kenn dina doy ñaar ñamu ñaari nit dina doy ñett wala ñeent dina doy ñett ak ak wat arba ak ñeent te ñamu ñeenti nit dina doy ñett eh, ñeenti nit dina doy juróom dina doy juróom benn nit kon nag mu ngi noonee waaw kon <coughs> moo taxoon hadis boobu ñu la doon dund ne Seydina bu Bakar ba mu demee yeneen tubaab yi saa saa ndax bu doon nekk après way ñàkk ñu nekk fa bu ñu doon ñibbi kenn du ne ñi am nañ dem ñu bàyyi leen fële non da doon wax euh, man kaana <coughs> indahu yeneen tubaab yi saa saa da doon wax ne képp koo xam nekk na moom ta'amu arba'a falyusib bi xaamisin aw saadis waaw ku am daal sa reeru boo xam ne. pour ñeenti nit la na yóbbaale juróomeel wala juróom benneel waaw kon nag yooyu yëpp eh, eh, eh, mu ne te hadith Sayyidina ba léegi al imaam al hafiz ibn Hajar mu ne te ñëw na ci Tabarani hadith Sayyidina ibn Umar radiyallahu anhuma luy wane lii la mu ne yonent way saa saam li tax mbooloo mi du ci importance lii ki mooy nga am fiqa bi rabbik am kóolute ci borom bi te pare bokk ak sa mbokk mi li nga xam ne lii rek a fi nekk nga bokk kook moom te nga bañ koo bàyyi noonu muy sonn moo tax mu ne foofu amaana wane na illa lan moo tax borom bi di def loolu nga xam ne lekk goog nu mu néew néew nga naan i waaye yow lii du ne dugal beneen ñaar <laughs> ñu ne la déet du sa waay loolu yonent bay saa <laughs> euh, euh, amaana sirru bi fi nekk mooy li yonent bay saa saa wax ci inda Tabarani hadith ibn Umar mu ne kulu jami'an waaw wala tafarraqu fa inna ta'ama al-wahid yakfi al-ithnayn mooy lekk leen ensemble parce que lu mel noonu fi muy mën a nekk tamit mooy lekk ensemble parce que bu dee dañoo ñëw loo xam ne yow te dañ koo xaaj di ko def ay xaaj xaaj xaaj noo bu boobaa du doy moo tax seetlul yonent sallallahu alayhi wasallam xare yiñ fi jaar yépp wala ay xandax ay yooyu yépp nga xam ne dafa waxoon ak tabu ñu dajale lekk yi nan la def daa wax ku nekk li mu yor na ko indi waxul ku nekk la nga lekk ku sa sa fa nga nekk mu jeex moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu Tabuk ba ba ko gaa laajee ne yonent way saa doo ñu jox ndigal ñu lot suñu gëléem yi waaw ñu dem ba koy la Seydina Omar yëgle ne eh def ñu ne yonent way saa saam jox ñu moo na jox ndigal ñu lot mu ne xaar leen mu dem ci yonent way saa saam ne ko yonent way saa man ragal naa ne ah suñu su ñu war waay boo mayee nit ñi jox leen possibilité ñu koy loj ah xalaat bahru de <laughs> waaw xare lañ jóge te ci lañ nekk fu noo fa lañ jëm te moom la ñuy waayal ni nekk ci boo mayee ñu loj gëléem yi ah ñu war waay yi même bu yu ñibbi rek bo même pour ñibbi ak xarewee jooyu yëpp day néew de man daal li ma gis yonent bay sa sa man Omar mooy nga laaj nit ñi ñu dajale lépp lu ñu fi yor ci dund après nga laaj nga ñaan ci baraka ndax yow borom bi miinal na di barkeel sa amaana borom bi defal barke ci ñam bi yonent ma lay saa saa nga waaw nañ def lool dafa woo ñépp ku nekk li na ko waxul lu waay jor toogal sa néeg nga lekk ko wala fa tànt nga lekk ko déedéet indi leen lépp mu indi ko te nit ñi kese sa sëy naa jaabur keroog xam ndax ñu doon lekk da doon jugal pat no ba par par group ba pare naa leen lekk leen bismillah ngeen tudd turu yàlla te ngeen lekk waaw di ubbi cin li di tànk ci ñeex mi di sotti ndaw si di dagg ci mburu mi di ko jox mu leen di jox di tëjat waaw def mbooloo ci noonu ci la ñëpp lekk ba mu loolu mooy barke bi loolu mooy siru bi moo tax mu ne leen kulu jami'an lekk leen mboo ngeen nekk mbooloo walaa tafarraqu te bu leen tasaaroo ndax bu dee dañ ko tasaaree ay plat plat plat loolu moom mën naa bañ waaw loolu mën naa bañ waaw waxuñ na bu doyee loolu dara da cee nekk de <laughs> non <laughs> loolu kenn waxu la ne eh, fii mu ne lekk euh, <laughs> individuellement te ne loolu ah forcément forcément montre que voilà gis nga ni mu siy sa waa ji alors mu ngi nii xool ko mu bëggee beru ah déet. <laughs> loolu waroo ko wax parce que alquran ci boppam <laughs> daal dinay permettre lool waaw mais <laughs> ne laysa alaykum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata voilà ci suuratul nuur amu ngeen benn gene ngeen lekk nekk mbooloo wala ngeen lekk benn par benn ashtata mooy loo xamante ne self la ak <laughs> ngént bi daal léegi yow daal tubaab nga ko def eh, waa jële <laughs> laax yi daal <laughs> loo teg bool yi gaa yi tim ko ay waay away ah, yow daal def nga ko ngénteel tubaab dëgg dëgg dëgg dëgg dëgg servir ko ay way loolu par exemple amul gàtt bu doyee affaire yi doy lii dañ lay wax jamono joo xam ne affaire yi dafa xat mbir yi bariwul ngeen bëgg koo def ay prati prat ay plateau plateau <laughs> waaye boo ma <laughs> du doy mais bu ngeen ko boolee <laughs> loolu la yonent bay sa sam dox kulu jami'an waaw bu ngeen ko defee rek insha allah borom bi da ciy def baraka voilà loolu moo tax lëkkaalee ma bunt bi mooy lan moo indi barke boobu ndax nit ki bu paree def isaar ëppal mbokkam wala al muwaasa bokk ak moom surtout fii muwaasa bokk ak mbokkam li nga xam ne moom la yor ci dund ak lu mu néew néew boroom bi da leen ciy defar barke voilà kon nag almuwaasa <laughs> waaw kon barke bi day jóge ci mbooloo mi moo tax euh, euh, euh, la yonent bi saa saam doon wax <coughs> al imaam mu ngi def ci hadis Ibn Umar nekk ci al Bazzar loolu solo na ko na ko noon al imaam at-Tirmidhi solo na ko jëlee ko ci Ibn Umar na ko noon al imaam Ibn Bazzar al Bazzar Abu Bakr al Bazzar jëlee ko ci hadiisu ki nga xam ne mooy Samura foofu mu yokku fa ne wa yadullahi ala al jamaa voilà comme di lekk mbooloo ndax barke bi dafay nekk waaw te bu tàqale ko mu ne wa yadullahi te loxol yàlla ala jamaa mu ngi ci mbooloo mi loolu moo lekk ah mbooloo bool boo xam ne ñëpp ko tiim bokk ay plate yu ñu teg voilà barke bi day gën a yokk bu dee mbooloo mi la voilà loolu la waaye tekkiwul na tamit comme li wax sànq alquran permettre na ne loolu man naa nekk ashtata waaw ngeen lekk euh, mbooloo wala euh, wala ngeen lekk li nga xam ne mooy ashtata voilà wala nga nekk <coughs> par <coughs> self <coughs> mu ngi noonu kon hadis bi loolu lay wax voilà mooy barke wuy nekk ci mbiru mbooloo contrairement ak li nga xam ne day nekk ci mbiru kenn kenn moo tax daal eh, nit ki tamit dañ ciy jànge comme daal imaam al-Hafiz Ibn Hajar wax rahimahullah te ki mu bañ a nekk fi moom waaw ah, man lii moom rus naa ko indi moom non saay <laughs> yow ko sonn amul lum lekk ñëw wax laaj la ne la ah waa saay man de sa ñaari fan a ngi dara mosuma ko ah. mais kon mu ne la sa kër dara def na ba nga ne wax sa waay yow nga xalaat ne mais kër ga benn plateau ceeb ba fa des quoi nga ne non loolu moom non loolu loolu dafa néew quoi après nga ne ko non non non dara amul non wala nga joxe ngaan déedéet mu ne la loolu bu ko def bul xeet la nga yor ba ne wow bool yi jarul ma koy kii dafa tuuti waaw ndax lu néew ak doylu dina ca jóge léegi nag nga ne ma mais attends <laughs> man bayen ngay waxal laa wax man ñi nga xam ne bay laa loolu mooy man fayet ngay waxal <laughs> parce que quand même <laughs> bët yenwul waaye xam ne lu biir àttan <laughs> lu bopp àttan ak tamit li biir mën a duy quoi parce que man j'ai de l'expérience quoi ah attention quoi man say boolu ceeb bi yàgg naa ko expérimenté man saa buñ ma ko duyalee bu ma ko madame duyalee ba ma agsi li may lekk da ci yem képp léeg-léeg sax am lu ma ci dolli waa léegi yow sama bool ceeb bi nga xam ne man way nii xam naa ko <laughs> mu toll ni mu toll yow nga ne ma léegi <laughs> ma ne la baal di ma wax nga ne ma yonent bi alayhi salaam moo <laughs> waaw waaw da ngaa gis sa conscience nga dégg pare ngay def leneen waaw yaa ngi mu travailler sa conscience waaw yow laa yàlla rek. nga ne waa léegi man loolu sawaay <laughs> bu ma ci boolee beneen waay ma la ñaar mais yaakaar ne loolu li ñëw suur ma ne waa loolu mbir mi leen <laughs> mooy doylu la tekkiwul ne dalaa wax ne sa biir day fees tout le temps non mooy <laughs> yow loolu kay lekk nga am ne sa biir sa xol bi da ciy fees mais yow boo ci lekkee woo ñaari nit invité leen ngir toog ngeen lekk ko ku ci nekk loolu mën na koo téye waaw ku ci nekk ci ñoom loolu man na tax loo xam ne lu muy taxaw taxawal li gëm ba ma ma def yenn jaamu yi jaamu yàlla yi te tamit du loof loolu na ko waaw mooy doo suuf day am loo xamante ne nii biñ ci lekk mu téye la moom itam keneen ci am loom liñ ci jot a mos mu téye ko leneen li loolu moo gënoon kenn kese lekk ko ba ba ëppal walla ba suur léegi ñeneen ñi di xool loolu lañ la wax yu la yàq fii mooy dina leen doy bu ñu bu dee à condition alqanaa mooy à condition ñu nekk ñoo xam ne dañu doylu ah. mais sinon boo doylu fay moo fi xam nga ne yow <laughs> loolu euh, da ngay jàpp ne yow ku la joxoon lu loolu sax da lekk rek mais doo doylu ah. waaw nit ki daa war a xam ne loolu la que ne loolu dina ci lu mu néew néew euh, ak doylu mën na ko ci am tamit xiif gu mu amoon a am dina ko am lu ko lu mu ko fattal waaw waaye kenn neewu la ne waaw loolu da ngeen di yéen ñëpp ay suur ba seen biir dëgg la loolu mën naa ne parce que yeneen trois sa ñam yiñ fi wax Seydina Jaabir hadisa Tabuk bi na ko noonu Seydina Abu Bakar ak doom ak keroog bi mu ne yeneen trois sa am ne ku am lekku ñaari nit ne yóbbaale <coughs> ñetteel ainsi de suite Seydina Abu Bakar dem kër yeneen trois am boole doom ji Abdurrahman ak ak ganam yoo it loolu gisoon nañ barke bi ci newoon dañoo lekk ba suur ta mu des mais loolu loolu dañ laa bëgg a wax ne loolu du tout le temps ngay ame loolu mais dina am foo jaar moom boo ko defee di am loo xam ne man nga laa téye yow man ngaa dem moom waaw nekkati bi moom lekk gi bon am na ñoo xam ne nag yéen fayeen da ngeen naqaree lijjanti mais doxal leen li xadiis yi wax di ngeen ci gis barke waaw <laughs> yéen da ngeen <laughs> yéen añu añu xxl <laughs> ndékki XXL nabanal XXL loolu nag waxuñ leen loolu mooy <laughs> yow fii ma ne bu dee ab nañ jël exemple ab kebaab ngay lekk moo lay doy nga gis benn waaye nga xaaj kebaab bi ci digg bi jox ko leen mu jël leen waaw loolu noonu loolu noonu nga jël nga xam ne ci xaaj bi nga ko da nga koo xaaj mu jël benn nga jël benn xaaj mais loolu noonu boo ko lekkee naanum ndox dina la téye keneen ki lekk daal di naan ndox loolu dina ko téye ça ne veut pas dire fii mu ne yow na nga suure boo yoroon ke ab yow kese noonu ngay suure mais téye na la mooy loolu mën naa dem fonctionner ji quoi <laughs> loolu la lay wax ne la <laughs> kon euh, loolu la euh, loolu lu ama am solo la kon loolu mooy doylu gi mais obligé wul tout le temps que ne waa ji day xaar suur par force man na cee am barke bi ci boroom bi di def man na def mu suur suur goo xamante ne nii nag day suur complètement loolu lépp lu mën a nekk la wallahu ta'ala a'lam al imam al hafiz an-Nawawi rahimahullahu ta'ala